fa qaala rajul yaa rasula allah inna imra'atii xarajat xaajatan wa inni kutubtu wa inni kutibtu fi gazwati kada wa kada qaal intaliq fa hujja ma'a imra'atik muttafaqun alayhi qaala al imaamu al haafidu an-nawawiyu kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu ñu gis ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu ngi ci garab chapitre bunt bi nga xam ne mooy bu mujj muy dernier chapitre baabu tahrimi safaril mar'ati wahdaha buntu bi wax xaraam gu ñu xaraamal góor jigéen gi muy tukki moom dong waaw muy tukki moom dong gisoon nañu xadiis bu njëkk bi de xadiis 89 mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wala yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil aakhiri tusafiru masirata yawmin wa layla illa ma'a dhi mahramin alayha kon walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis kon xadis bi muy bu mujj bi muy xadis neuf cent quatre-vingt-dix mu ne woon wa an ibni abbasin kon mu ne wa an ibni abbasin waaw mu ne mu ngi jële ci doom yi abbas ji di abdallah radiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabi mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan laa yaxluwanna ngallawaay bu mu wéet mukk waaw rajulun benn góor bi imra'atin ci jigéen illaa lu dul wa ma'aha day ànd ak moom zu mahram zu mahramin koo xamante ne armalam la koj armalam la mu ne bu mu wéet rajulun benn góor bi imra'atin ci benn jigéen ak benn jigéen illaa lu dul wa ma'aha mu ànd ak ñoom ndaw sax zu mahramin mooy koo xamante ne armalam la koj armalam la mu ne walaa tusaafiru ta almar'atu ta bu mu dem bi tukki ndaw si illaa lu dul maadi mahramin mu ànd ak koo xam ne ko armalam la fa rajul léegi benn waay nag ne ci mbooloo mi ah ya rasulallah yow ndawal yàlla alei saat sallam inna imraati xarajat xaaja man kat sama soxna kat dafa génn dem di aji di aji wa inni te man uktu tibtu fi ghazwati kaza wa kaza te dama inscrire naa sama bopp bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo bind ci xare sàngam bi nga xam ne moom la ñuy waajal xaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko intaliq wóyal nga dem fa xujjata na nga aj ma amraatika nga dem aji ànd ak mu ne muttafaqun alayhi al imaamu al-Hafiz al-Bukhari naka noonu al-imaamu Muslim rahmatullah ala al-jamii ñoom ñoo ko bokk solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmad jiitu wala ne leen ci ci wa min musnad bani Hashim musnad Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma al-imaam al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci ñaari bërëb baabu jazaa'i as-sayd wa nahwihi wa qawli llahi ta'ala laa taqtulu as-sayda wa antum hurum baabu hajji an-nisaa indi na ko foofu waa indi na ko ci kitaabul jihaad wa siyar baabu man iktataba fi jayshin fa xarajat imra'atuhu haaja eh, indi na ko foofee léegi nañ jël biñ njëkk wax mu ne haddathana Abu Nu'man mu ne nettali nañu suñu sëriñ da Abu Nu'man man huwa Abu Nu'man hada mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi al-Basri rahimahullah si woon ci Arim rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hammad ibn Zayd mu ne ki ñu nettal mooy Hammad ibn Zayd di Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Isma'il al-Basri al-Azraq mi mooy Hammaad yi moo ci gën a dëgër hmm? moo ci gën a dëgër mooy Hammaad Abdullah nga xamante ne ni Ibn Zayd Ibn Dirham ke Hammaad ibn Salama ak Abu Usaama ñooñu Hammaad ibn Usaama ah, radiyallahu anil jamii kon Hammaad ibn Zayd rahmatullah alayhi an Amr moo ko jëlee ci Amr di Amr ibn Diinaar al-Makki Abu Muhammad al-Asram rahimahullahu ta'aala mawla ci ah, waa Banu Maxzuum ñii ne mawla Bani Jumah rahmatullahi alal jamii an Abi Ma'bad moo ko jëlee kuñ naan Abu Ma'bad di Naafiz Abu Ma'bad al-Makki al-Hijaazi al-Madiini al-Haashimi mawlaahum rahmatullahi alayhi an ibn mawla ibn abbas abi ma'bad mu ne mawla ibn abbas ki ne woon jaatige moo doon sayyidina mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma an ibn abbas moo ko jële ci abdallah ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tusaafiril mar'atu la tusaafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin wa la yadkhulu alayha rajul illa wa ma'aha mahram fa qaala rajul waaw ah, ya rasulallah inni uridu an axruja fi jayshi kada wa kada wa imraati turidu al-hajja fa qaala uxruj maaha ci fii dane kàddu yi nii la ko waxe la tusaafir al-mar'a mu ne bu mu bu mu tukki mukk ndaw si illaa lu dul buy tukki bu mu voyage mukk lu dul buy voyage mu ànd ak maasi mahram ko ju armalam moom ndaw si wala yadxulu alayha rajul te nag bu mu dugg ci biiram ki nga xamante ne ak góor illaaw ma mahram lu dul daa fekk ndaw sa nekkoon ak mahrama waaw mooy wiit gi lay bañ ñoom ñaar léegi fa qaala rajul benn waaye ah ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam uni inni uridu an akhruja fi jaysh kaza wa ne yaa yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam man kat damaa bëgg génn ci eh, eh, armek sàngam ak sàngam wamraati te sama soxna nag turidul hajja moom dafa namm dafa bëgg dem aji fa qaala mu ne ko uxruj maaha génnal ànd ak moom kon loolu na ko al imaam al Buxaari indee fii hmm? ci fële ci la waxee moo niro riwaay bi nga xam ne euh, euh, euh, mooy riwaay bi hmm, boroom Riyaad bi indi fii mooy ci kitaabul jihaad wa siyar foofu moom ci Qutayba dana haddathanaa Qutaybatu ibn Sa'iid da ko jëlee Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani an Sufyan mu ne haddathana Sufyan Sufyan mu ne ki ñu nettama Sufyan di Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali mawla Abu Muhammad al-Kufi waaye al-Makki rahmatullahi alayhi an Amr moo ko jëlee ci Amr min gi sànq mooy Amr ibn Dinar al-Makki al-Asram rahimahullah an abi ma'badin gis nañ ko sànq mawla ibn abbas mawla bani hashim an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yaghluwanna rajulun bi imra'a wala tusafiranna imra'atun waaw wala tusafiranna waaw daal di koy feddali ngallawaay bu mu bu mu non seulement bu benn góor wéet ak benn jigéen waaye loolu benn information la beneen tere boobu benn tere beneen tere wala tusaafirun wala tusaafiranna imra'atun say ngalawaay bu mu tukki mukk benn jigéen illaa lu dul wa maaha mahram dafa ànd ak moom koc armalam fa qaala rajulun fa qaala fa qaama rajulun am benn waay bu jóg fa qaala mu ne ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam uktitibtu fi ghazwati kaza wa kaza wa kharajat imra'ati haaja qaala idhhab fa hujja ma'a imra'atik kanta alimamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullah moom benn bërëb la gondi moom itam kitaabul hajji hmm? baabu safaril mar'ati ma'a mahramin ila hajjin wa ghayrihi mooy hadis mooy buntu bii lañ gisoon hadis bii ñu génn mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba al imaamu Muslim wa Zuhayr ibn Harb ci ñaari sëriñam mu ne nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Bakr al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaysama Abu Khaysama an-Nasa'i rahmatullahi alayhi kilaahuma ku nekk ci ñoom ñaar an Sufyaan ñu jële ko ci Sufyaan muy Sufyaan bi gisoon ci tàllale bala muy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan rahimahullahu ta'ala qaala mu ne qaala Abu Bakr sama sëriñ bu njëkk bi moom dane haddathana Sufyaan ibn Uyayna moom daa leeral ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Sufyaan ibn Uyayna di doomu Uyayna qaala mu ne haddathana mu ne nettali na ko Amr ibn Diinaar nañ ngi sant ci tàllale bi an Abi Ma'bad bi nañ ko sant mawla Abdullah ibn Abbaas qaala sami'tu ibn Abbas mu ne dégg naa ibn Abbas ibn Abdallah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abul Abbas al-Makki al-Madani at-Taa'ifi Taa'if la génn àddina radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtub voilà mu ne damaa dégg Yonent bi alayhi salaam di xutba kon ñu xam ne kon sermon la woon mooy xutba la woon benn. xutba la saam da def yaqulu mu ne laa yaxlu wanna rajulun bimra'atin illaa wa ma'aha dhu mahram mu ne ngalawaay bu bu mu wéet ak benn góor ne daa nekk ak koc koc armalam daa nekk ak ndaw sa koc armalam wala tusaafiril maratu te bu mu tukki mukk ndaw si illaa lu dul maadi mu ànd nga xam ne mooy koc armalam fa qaama rajulun fa qaala ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna wa inni kutibtu fi ghazwati kaza wa kaza qala intaliq fa hujja ma imra'atika boo seetloo bii nii moom la al imam an-Nawawi daal di indi ah rahimahullah ci Riyadu as-Salihin eh, moom la indi eh, alayhim ridwanullah kon mu ngi noonu ah léegi ginnaaw kon biñ gisee taxriij bi nii ana lëkkaale lii ak li nga xam ne mooy bunt bi ñu nekk ñu ne la lëkkaale bi leer na mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam daa xutba def sermon def discours def discours ci nit ñi wax ne laa yaxlu wan na ah laa yaxlu wan na non seulement laa bi mais mu fendale ko ga nabare ca nabaji gannaaw ngir gin koo fendali ngalawaay ba mu wéet mukk hmm? rajulun bimra'atin illa ma'a zu mahram waaye côté bi tax imam andiko mooy tahrimu safaril mar'a li mu ne wala tusaafir wala tusaafiril mar'a wala wala tusaafirul mar'a waaw benn bi nekk laa boo xam ne day dàq waaw waaw mooy ne loolu waru la nekk loolu waru <laughs> la nekk waaw laa tusaafirul ma jigéenum du lit bu du du du rëcc illaa lu dul moom buy tukki rek maagi mahram day ànd ak ko arbaalam waaye wala tusaafiril mar'a laa tusaafir ndax albee tax ñu def ko rit wala tusaafiril mar'a loolu mooy tere laa naafiya bala di naahiya day dàq di day tere mu ma tukkee ma ko li nga xamante ni mooy ndaw si mooy jigéen ji illaa lul maji mahramin mu ànd ak koo xam ne ko armaalam la kon lii leeru yeneen saa saama ko tere kon moo tax imaam def tahrim lii xaraam safaril mar'ati wahdaha kene jigéen ji li tukki moom kese ndax bu xaraamul woon yeneen saa salaam non seulement bi mu ko waxee rek tere ko loolu day wane ndax nafyu shari'i mutlaqan yaqtadi at-tahrim bu yàlla wala yonentam alayhi salaam teree d'emblée loolu day an-nahyul mutlaq yaqtadi at-tahrim day wane ne lii daa xaram ba am luy wane ne saarif ñëw yasrifu anil anil xaraami ila al-karaaha ba am loo xam ne mooy ñëw di ko dindi ci li nga xam ne mooy ak xaraam yóbbu ko jëkk ci biir te loolu amul te li koy gën a wane mooy waa ji moom saxaaba bi daa comprendre. bi mu nee ci biir mbooloom yeneen saa saa di xutba wax loolu fa qaala rajul benn waay jóg waaw xam ne lii du ko parce bu jàppoon ne garaawul waaw xam du yeneen saa saa na toog mais daa xam ne xarata la lii lii xaraam la moo tax yeneen dem mu jóg ci saa si fa qaala rajul benn waay jóg ne ah, yaa rasuulallah ah, lii nga tere ni inna imraati sama soxna man xarajat mi génn xaaja dem na aj dem na aji. wa inni te fekk man uktu tuktu damaa damaa inscrire ci xare sàngam ak sàngam ci laa bokk war a bind naa sama tur ci laa war a bokk yeneen saa ne ko comme si bàyyil sa xare bopp jihaad da war a dem guerre ba nga war a dem bàyyi ko te nga dem ànd ak nga ajam waaw intalik jihaad ak ci am yeneen saa saa ne ko ba ko dem aji ak moom <laughs> kon lëkkaale bi lëkkaale bi foofu naa leer na nañ voilà loolu la léegi nag mu des am na yeneen jàngat bien sûr yoo xamante ne nii dafa vers bi la li nga xamante ne mooy xadiis bii nga xam ne moom la ñu nekk waaw ah. Ah, nañu xool imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah rahmatullah alayhi baabu jazaa as-sayd bi nga xam ne ci lay ci lay eh, saraal léegi mu ne al imaam al xaafis moo duñu wax liñu wax yi parce que lenn li gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn parce que wul fàtte na xadiis Seydina Abu Hurayra bi même mbir la doon wax wala yaxillu te daganul limraatin benn jigéen tu'minu billahi wal yawmil aaxir bu gëm yàlla ak bés taxawaay bés bu mujj ba tusaafiru muy muy muy muy muy muy muy safar muy muy voyage yi di tukki masirata yawmin wa layla tukki boo xam ne day jël bés ak non journée ak guddi ak soirée lu dul mu ànd ak bahraman alayha kon loolu ab lu bari gisoon nañ ko fi moo tax yenn yi fii dañ koy soti bon te waxoon nañ la ne eh, eh, eh, ku mel ni Shafi'i yi nga xam ne dañ danoo te loolu la ñoom imaamu Nawawi di dëgëral façon tukki yëpp la ak ñoom al imam al Bayhaqi rahmatullah alayhi gisoon nañ ko mooy n'importe tukki la lépp lu ñu tukki tukki rek mooy dañ koy tere jigéen bi bu dul ak condition bu nekk tukki aj farata aj te boobu ñoom Shafi'iyya yi ak ñi leen jiitu woon di Maalikiyya yi rahmatullah alayhim ñu ne à condition mu am rufqatun ma'muna un compagnonnage sûr mooy ab àndandoo boo xam ne ñu wóor lañu même bu dee dañuy maxramam waaw mais wóor nañu c'est la commission wala bi ci aj gi ñu ngi nii doon nañ former tout le temps ak xam gaa yi wóor la ñu nangam ak nangam buñ àndee mais c'est bon ce qu'on voit qu'on voit doy na sauf que waxoon nañ la les Hanafi <laughs> rahmatullah alayhim et les ñoom dañ ne mu way loolu mooy la mahram ou wala du aj léegi nag kon defal naa la benn récapitulatif bokk na nag ci ñoom liñ doon tegtaloo que ne n'importe quel la amul mu gàtt ak bu gudd mooy li nga xam ne moom la laa tusaafirul mar'a waaw illa ma bi mahram moo yeneen saa sam dane du jigéen bi du tukki lu dul ma ànd ak euh, euh, mahramam waxoon nañ la yenn yi mooy lii dafa joyal dafa général mu am yoo xam ne da koo tënk ci lan salasata ayyam comme bu ibnu Umar ba lu bu amul jigéen warul yellul ci moom daganul ci moom muy tukki ñetti fan am yeneen yoo xamante ne nii dañ ne euh, masirata yow may ne am yenn yow ma a tukki ñaari bés benn bi ne guddi ak bëccëg yooyu yëpp gisoon nañ leen ci euh, li imaamul al-Hafiz an-Nawawi doon wax ci al-Minhaj loolu la imaam al euh, al-Hafiz Ibn Hajar di wax ci te jarul ñuy ci ñëwaat loolu gisoon nañ ko ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ak barid tamit bi ñëw ne barid mooy demi journée demi jour boobu waaw léegi loolu bon ñenn ñi dañoo jël taqyidaat yooyu mooy yooyu tënk ñu jël ci bi ñuy jël comme xanafiyee ñetti fan yenn ko de bo loolu la loolu loolu loolu loolu loolu la loolu lañ tere ñoom Shafi'i yeeg ñooñu ñoom euh, euh, comme ñoom imam euh, al-Bayhaqi ñoom imam an-Nawawi ñooñu ne non non non n'importe quel fukki la parce que taqyidaat yi dañoo dañoo lëbëjoo waaw même bu dee ñoom am na luñ ko dégg ne de parce que ren saa sax bu nekk dañ ko koo laaj gisoo nañu imam al-Bayhaqi doon wax kii da koo laaj mu wax ko lii kii laaj ko ñaari fan mu ne waaw kii laaj ko bés ak fan bés guddi mu ne waaw kee laaj ko ñetti fan mu ne waaw am ñu ko laaj ci kaw mu ne waaw lépp lool am ko laaj bari mu ne waaw. kon mbir mi mooy boo gisee loolu comme que dañoo bari alors que am na loo xam ne moom moom moom daa dugal lépp mooy laa tusaafirul mar'a waaw wala laa tusaafirul mar'a illa ma'a bi mahram lu jigéen gi du tukki mukk lu dul ma ànd ak koc armalam ñu ne kon loolu c'est doy na sëkk waaw loolu daxa doy sëkk sëkk sakka sakka ak barke waaw kon loolu noonu eh, ñoom nag ñu yem ci loolu ne kon façon tukki bépp la waaw kon bi yooyu noonu yow may ni yow mun wa la yow mun wala yow lay eh, masirata yow may ni loolu lépp nekkuloon yeneen saa saa li ko taxoon a jóg nekkuloon daal di tënk li nga xamante ni mooy tukki waaye mooy n'importe dañ ciy xame ne n'importe quel tukki voilà mu jeex kon mu ngi noonu léegi nag euh, mu des mu des hein bon <laughs> euh, euh, euh, mu ne kanta al imam Sufyan dañuy xool li nga xam ne moom imaamu Nawawi dugg ci wuti woon ci jotaay bii ñu génn ñu taxaw ci waaw léegi nag mu ne wa farraqa Sufyan ath-Thawri bayna al-masafati al-ba'ida fa man'aha duna al-qariba mu ne kanta Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri rahimahullah moom euh, euh, dafa tàqale diggante tukki boo xam ne distance bu sore la ak distance bu gàtt bu dee bu gudd bi mu ne boobu ba boobu la xadiis yi wax bu dee bu jege mu ne loolu kenn terewu ko jigéen gi mu def ko mu ne waaye kanta ahmad wa tamassaka ahmad bi umumi alxadis fa qaala ida lam tajid zawjan aw mahraman la yajibu alay alxaj hada huwa almashhur an waaw mu ne kanta ahmad te lii gisoon nañ ko mooy riwaaya bi nga xam ne mooy xanafiye yi ak xanafi xanaabila yi kene ñoom jigéen gi bu amul mahram aj day wàccee kuy moom waaw léegi nag mu ngi noonu loolu lay wax nii rek ne imaam ahmad moom laa tusaafiral mara boobu moom ci la jàpp muy bu hadis bi ne bu boobaa bu amul mahram aj du ko war am na benn affaire bu ñu waxul woon euh, pardon muy zahiri bi ñuy wax euh, masala boobu est-ce jigéen gi man naa aji bu dee ne ci condition yi nga xam ne moo war ci góor ak jigéen yépp moom ñu aji jigéen gi ñu yokkal ko ci mahram waa léegi mahram boobu noonu est-ce que c'est charte la wala biir waxoon nañ la Hanafiya yeeg Hanabila yi niñ ko rappelé léegi ñoom loolu lay wax ye yeeg Shafi'i yi ne non bu amee compagnon waaw mahram buñ ko amee lool moo ñu gënal mu loolu lañ mais bu amul lool am compagnonnage sûr ñu mu àndal di baax na imam euh, kii loolu laa fàtte woon Abu Muhammad ibn Hazm az-Zahiri dëkkoon fii Espagne Andalusi rahimahullah moom na ne ma jigéen boo xam ne amul mahram amul jëkkër amul mahram ma kooku moom bu dee aj farata bi mën naa dem defi ko moom kese bu dee am na du góor <laughs> mu ngi noonu waay loolu koy li waru liggéey loolu daal mooy li nga xamante ni mooy affaire bi quoi léegi nag euh, loolu kon euh, mbir la léegi nag yeneen kantaa yeneen tukki yi yooyu tamit gisoon nañ masala yooyu masalaay est-ce yeneen tukki yi euh, mooy ndaw si da cee war a am mahram wala di waxoon nañ la boroom xam-xam yi bu ñuy wute naan mahram bi nañ ko mën a teggi loolu mooy bu dee aju farata gi te wax nañ la ko teggi waaw burul aju farata gi ñu bari ci ñoom sauf que wax naa la am na ñoo xam ne gisoon nga ne ngeen albaaji mi jàppoon ne waaye lii yëpp damaa jàpp ne lii daal a euh, ashab balay wax quoi <laughs> waaw mooy ki nga xamante ne jeune la ndaw si nga xam ne jeune la ndaw la kooku lay wax mais quant à màgget gi moom kooku man naa fekk mu ngi am lu suur moom mën naa war naa saa bu ko neexee fu mu ko neexee ak distance bu ko neex man loolu laa jàpp waxoon naa la <laughs> daay ne bon wal baaji nag abul wal al baaji al maliki lii mu wax gaa yi ànduñu nag moom ah. waaye bon am na ñu ko xaw a défendre comme al imaam ibn daqiq al iid ne bon al baaji dafa xool rahimahullah <laughs> eh, li nga xam ne mooy maanaa bi mooy comme que yéen ak yéen a ko surtout ñi nga xam ne ci ci ci ci maliki yeeg shafi'i yi nga xam ne ñoo ko permettre mais bon bu dee mën naa nekk. bu dee bu dee am na component sûr ci aj farata kooku mën naa dem moom albaaji ko moom sûr googu la xool mooy wóor gi mais bu dee ndaw si kay am na am na lu wóor te la te mag la mag la bopp gars yi bo dafa bareetu daanaka ñu koy xem même daanaka loolu c'est rare moom mu jàpp loolu mais li nga xam ne <laughs> mooy li wóor buñ ko amee muy sûreté gi kanta keneen dina am ñu ko bëgg wala di ko fexeel wala di ko jéem a fitnaal loolu c'est rare est-ce jël lu rare loolu tax ñu xañ ko loo xamante ne leer na muy ne am na compagnonnage bu wóor ci façon tukki bu ne wóor na même mu dee moom xese la am nañu loo xam ne foofu wóor na <laughs> et bon imam ibn Daqiq al-Id rahimahullah fexe na bon ba pare euh, ne ñeneen ñi leneen lañu xool après mooy ñiy dugg albaaj yi ñi koy ñi koy delloo wax ji ñoom dañoo xool alors que ci aj gi ñoom dañoo xool li nga xamante ne nii euh, euh, mooy bu boobaa maanaa bi lañ xool parce que dañoo gis ne sur na mu ne boo nag moom la albaaj yi daal di joyal rek waaw lu mel noonu la wax moom al imam ibn daqiq al id rahimahullah kanta kii al imaam al xaafiz ibn Hajar eh, mu ne am na wa fii qawli mu ne Shafi'i yi am na benn wax ci seen biir bu ne ndaw si bu dee moom daa am benn jigéen kese boo xam ne bu wóor la takfi imra'atun waahida thiqa mu ne wa fii qawlin am na sax beneen wax ne ndaw si bu dee day tukki ci aj lay wax wal mashhur 'inda Shafi'i ishtiratu az-zawj aw al-mahram aw an-niswatu thiqat lii lépp ci aj farata lay wax mu ne am na benn wax sax bu ne non bu dee benn jigéen sax bu wóor comme moom doy na mu ne wa fii qawlin boo xam ne am na beneen wax boo xam ne naqalahu al-Karabisi boo xam ne al-Karabisi rahimahullah moo ko toxal wa sahhahu wéral ko ci al-Muhazzab mu ne tas tusaafiru wahdaha idha kana at-tariqu aminan wa hadha kulluhu fil wajib min hajjin aw umra mu ne moom al-Karabisi moo tax ma la koy préciser lii aju farata la ñu nekk di wax ni mu ne moom nee na du ma ne ndaw si mën naa tukki moom kese bu dee ne yoon yu wóor na comme léegi nga xam ne da ñëw dugg ci benn site Saudia Air Airlines bon je ne fais aucune promotion mais Saudia <laughs> Saudia je ne fais aucune mais Saudia <laughs> wala ñu ne la air air Sénégal. waaye yow li nga est-ce que xaw nga koo gëm sax yow waaye saa lu butu beer dañuy <laughs> tudd rek man fii mu ne nekkuma déggu nekkuma di di joxe ay kii mais Air Sénégal Air Air Arabia ah ki nga xamante ne mooy tra Transavia sax léegi day dem <laughs> min <laughs> de Lyon à Jeddah direct lay dem Saudia <laughs> ku ko yëgu doon de de Charles de Gaulle Paris à Médine direct léegi décembre bii ñu nekk lañ la woon lañ koy tàmbali <laughs> yooyu yëpp ay mbir la xam ne ah dëgg yàlla war nañoo góorgóorlu di bari suñuy tànk ku ko yàlla man li ma ne sa ci bërëb yu sell yooyu quand di dem Makka ak di bari ay umra te xam ne jaamu yàlla ju màgg la rawatina ngay dem di ressource yi gis fii nga xam ne kenn nettali wala kenn ki yaa gis yonent ba ay saasaam doon jaar ay jaar jaaram allah way sa way jënd ko Las Palmas quand sa vacances yi nga xam ne saa boo kiiwee dem Sénégal saa boo ñu jëlal boo xam ne danga naan moo ren nag moom bu ma manul non damay dab je vais essayer naa dem umra ji quoi non non naa dem naa dem quand même ilal xaramay ni quoi non naa umra ji nag tey cette fois ci waaw waaw minimum naa umra ji waaw masha allah kon lii mu ne boo ndaw si bu dee wóor na yoon yu wóor na moom kese mën naa dem mu ne imaam al-Hafiz di leeral wa hada wax yii dépp nag kullu fil waajibi fii waajib min hajjin aw umra li nekk aj wala umra nga ne ma umra mu nekk farata ah, am ñoo xam ne ñu jàpp farata la <laughs> hmm? hein am na ñoom dañu jàpp ne umra farata la mais nekkul comme farataay ak tolloowuñu mais ci la waaye mën na nekk farata même ci ñi nga xam ne sax jàppuñ ne farata la nit ki bu nizaree ah nizar nizar boo xamante ne nii ne yàlla bu ko defalee lii ah at ñi ci tegu wala weer wa ca tegu yàlla boo ma sottilee lii dinaa dem umra ji ah loolu day bu ko yàlla defal muy nekk farata waaw lu yu mel noonu nag la ñuy wax nii. mu ne wa aghrab al qaffaalu mu ne kanta al qaffaal ash-Shaasi <laughs> moom rahimahullah moom daa daa tumurankel fa taradahu fil asfaar kulliha moom mu ne mais gis nga lii nii al-Karaabi fi wax waaye du du du ajub du ajub farata kese ma ne lii laa la doon wax ne euh, euh, naan ittafaqu gi nga xam ne Imaamu Nawawi moom la doon toxal. ma ne affaire bi dese na de dese na nekk luñ dëppoo de parce que am na ci boroom xam-xam yi ñoo xamante ne ni jàpp nañ ne même burul euh, tukki farata xam nga lool ci la waxu albaaji ji li ko indi woon après moom ci boppam rahimahullah abul walid rahimahullah al imam ci la indi woon waxam après naan bon bu man lii foog naa ci shabba yi ko quoi mooy mooy jeunes yi jigéen ñi nga xam ne jeunes lañ kantaa ñi nekk maag loolu warul a bu dee yoon leer na wóor na mais wax bii nii am na mooy waxu mu ne moo tax imaamu Nawawi rahimahullah wa wa aghrabal wa al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa aghrabal Qaffal woo kanta al-Qaffal moom daa daa tumuranke lim wax fataranahu fil asfar kulliha wastahsanahu ar-ruya ar-ruya bi <laughs> mu ne moom dane boo yow ma ne yii nii yëpp ci façon tukki yépp la farataag du farataag boo xam ne dem Dubaay jëndi marchandise wala dem fee seeti sa xarit wala jóge fii dem dem dem Turkiya dem dem ndaw si yooyu bu dee wóor na lépp ci yem que da doon aj yeeg aju farataag leneen ak umra goo xam ne du umra farata wala aju aj goo xam ne du aju farata ndax ma son naa aj yëpp ci yem bu wóoree daal soxlawul benn muy ànd ak kenn mu ne loolu nag imaam ar-Ruyaani moom daal di rafetlu affaire boobu ne lii al wax <laughs> waaye xaala mu teg ci nag ne ah illaa annahu xilaafu nas mu ne ah li wax de rafet na waaye suuf que daa wuteeg waxu Yonent sallallahu alayhi wasallam bu leer bii laa <laughs> wala tusaafiril illaa ma'a mahram te bu mu tukki mukk ab jigéen lu dul mu ànd armaalam waaw. parce que en fait xam nga ñoom lan moo indi mooy liñ doon wax sànk rek naan bi imam ibn daqiq al-iid rahimahullah naan bon ñi naan al-baaji al-baaji rahimahullah al imam dafa xool maanaa bi rek daa xool ne xam li tax ñu koy utal jigéen c'est pour mu nekk en sécurité léegi sécurité boobu bu amee saa moom est-ce que loolu tax tax bi duñ ko bàyyi xel moom affaire boobu lay waxe quoi même <laughs> même loolu lay wax loolu la ñuy waxe waaw <laughs> mais voilà